maam tudd bu baax moom du ko def te loolu moom am na ay régions bëri yoo xam ne seen mbir ko semence bu jëm lu dul nga xam ne solo loolu seen pour seen réew pour rek dimbali ko benn taalibe pour soxlaam heure bu ngeen ñëw daa dem julli leen si ak taalibe wala taalibe bu ngeen ñëw wëram fa wala taalibe bu nekk ci tolof-tolof wëram fa waaye musul génn pour dem xool xool yi xool sa taalibe

yëpp sëriñ bi taxawaayam ak liggéey bi nga xamante ni ci la nekk mu gën ñu ñëw mu doon liggéey boo xamante ni jàpp nañ ne liggéey bi ñuy jëmale ci lu baax la ñu ànd ak moom di gën a wax sëriñ bi tamit peut-être mu gën a waxtaan par rapport ak sànq ñu ngi ubbi waxtaan bi ci ci wàllu la amee wàllu kàddu hmm. maanaam jamono yëngatu na lan moo ko yëngal laaj moo ko yëngal kër yi tas yëpp réew yi tas yëpp laaj yi moo ko tas te jàpp nañ ne ñun mënuñu jël exemple bu gën a mag exemple bu tedd ci Alaaji Muhammad mooy li sëñ bi doon wax léegi ne Maodo laaj daan la wax ne nit jël na làmmiñam takk ci boppam dugal boppam bi sawar donc mu doon kàddu bu am solo boo xamante ne war nañ ci am dégg-dégg war nañ ci am dégg-dégg bu baax a baax a baax a baax a baax te ñu xam li ñuy wax bu baax te ñu xam li ñuy def nañu doon nit ñu am valeur nit ñu am valeur mooy sëñ bi wax sànq rek di nga naw ni trop mu toog yëkkati kàddu dootoo ko respecté ba yaay aussi waaye aussi di nga gis ni fonkati ko mu toog wax wax ñoo xamante ne ci nga koy nawee ba yaay aussi donc kàddu moo di kàddu moo di dañu xool li ñu am dañu xam li ñuy wax donc foofu aussi ñu ñaar sëñ bi bu ko mënee gën a yaatal waxtaan yooyu waxtaan bu am solo la. même su fekkee ne duñu duñu boole spirituel bi sax bon même même même ci yeneen domaine yi ci ci boole politique bi ci boole temporel bi boo dee xool moom moom loolu moo yëngal jamono ak moo yëngal jamono xarit yooyu ci sunu biir ñu leen diviser parce que xam nga bu ñu demee ci comme nga seen bopp di profité ci occasion bi di ko jaar di ko balaax te ñaan yàlla yàlla wóoral ay coono jàppal ko ci suñu kanam ndax moom jàpp nañ ne bu yàggee islam dana gën a dëgër dana gën a dëgër waaye kër yi dana gën a dëgër dole ce sun karatu da wata ba ka sai ta wata da a yi yawan sun ga ku ila zama da sun haita a shafu duk mun yi zai da sun zo su na rawa ba ku ta ba sun zo dole su yi fara fara a ka ba ku sai ku kan sai ya yi a lokaci mu kan faru shi an ko tun da an yi kuma da kuma ni ka sani ta ci digal bi nga xam ne moom gën naa koo wax gën naa ko def gën naa ko am mais bu dul woon yàlla jox la ko ñaareel ndax xajal ngay tilim ak i ñaar ndekoon ñu baax rek faaw ah nga yoon ji ko ba sànq tey amoo lay du ma ay féet ci la kay ndax amul ñu def bu la bay te ñeenti taw xam nga lu ma moo dugal ko woon daara bu jaar wante gore kate ca ñeenti taw xam nga lu ma moo du taagu daara bu jaar te tey nag bu teew ñu doon yaa ngi def ci ñun ndax moom tuuti sa xol bi yàlla nag sa borom fexe ndax defoo lu ñaaw waxoo lu ñaaw sunnatu nabi nga daa sunne te waxta nga dem ak islam saa islam bu xeet islam su saawaatee boole ñu moo tëbi nag koy lore yow ndaw ji bu tuuf mën naa boor boor bu la gën jëfal ma gën kon say doom du rokkal di kuula man moo wax ne sa waxta nga dem ak islam saa islam bu xeet islam suñ saa waxee kóllëre bi moo tëj na kóllëre ñii ñoo participer ñu dafa tëral ko bu tëj bon si laa ko yéem a teg xam naa ni gënoon gën a gudd gudd na trop mais ngeen baal ak ngeen mën ko ci parce que gën naa ko rafetal ne keroog bi ñu umee koor ba tey ñëpp xam nañ ne ku ku baax la woon ku màgg la woon ni ñuy doon xale ñun ñun ñëpp ku nekk am naa ñun jaar jaar wallaahi ku toog doo wér fii ku si nekk mën naa ku ku si jox ku jox micro wallaahi am na am nga koo toll koo xam ni li nga woowee alal moom léegi xew na. Hmm. wallaahi ñi nekk xale yëpp. ñun ñëpp ku si nekk mën ngaa wax fii ay plus de. salaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp ci ku nekk ci turam ak sa ndam di sant sëñ bi di ko ñaanal di ko li koy bàyyi yàlla daal parce que tey kenn ku ci ne fii si ñun dinañ soxal sax mu doon doon parce que suñ moo tax si mu yóbbu foo xam الله moom waxoon na ko buñ dem daal na nga toog ci lépp dina fekk ndax ku am yàlla ñàkkoo dara te ci yàlla am waaw moo tax suñu wax nga xarit ba daal yàlla nañu yàlla xel daal ne ba maam Baro demee ba tey lan la waxoon te ñun ci yow comme nag defoon nga toog ba tey jur gi mu ñëw di leen xamal ba maam Baro demee ba tey lan la waxoon te ñun ci yow comme nag defoon nga toog ba tey jur gi mu ñëw di leen xamal. ma mën laa wutalee ba tey lan la waxoon dañ ko fi yow moom la tegoon nga toog ba tey mbir mi mu jëm di leen xamal. moom laaj ko borom moo ko wax ne ko mu taxil mu ne ko la bay baay mu ne ko bu def benn toogal fii xaar yàlla. ku am yàlla ñaakoo daal ku ñaak yàlla amoo daal te fii yàlla du wér moo taxil mu ne ko la bay ba mu ne ko yàgg yàgg yàgg dëgg dina ci fii ci xaaral bi. mu ne ko moo taxit ma dara béy la mu ne ko jaamu naa ci yàlla ba yàlla nangul ma te li ma defal ci ci béréb bi dootul ci biir loxo yàlla moo taxit ma dara béy mu ne ko sant na yàlla bu baax l'islam ba yéen ci dund moom laa dund ba jébbal ko te loolu ci biir loxo yàlla moo taxit ma dara béy mu ne ko sant na yàlla bu baax ndax daal yi ma jéem a si jaataat bi ma ci joxoon moom laa jëlee sama loxo bi jëlee sama naa kon yàlla ñëwul moo tax bi ñëpp daw di wuti àdduna moom moo toog yàlla moo tax ñëpp ñu jëloon dañoo dem la ñu jël woon jeex ñu dem ci alal ji mu mujjee ci moom di ko yàllaan ndax moom la mu yor jeex mooy yàlla yàlla ci yàlla fekk li ci des mooy suñu mbokk Canada di desema euh, mooy une contribution la def contribution bu am solo euh, ñun ñëpp yokkaat nañu pas-pas ak engagement ak ëpp xam naa comme ni nga ko waxee incha allah dinañ gën a yaatal ci wàllu làmmiñ ndax ñoom xam nañ li xew xam nañ bu baax enjeu yi nga xamante ni moom moo nekk ci jamono te fi mu nii y a une guerre infernale des médias waaw. da ngay am problème ak pour jàpp journal ñoom ñëpp ñu ngi suñu conférence sax bu ñu sax ci différence bu une heure wala trente minutes ci ñu baax ñoom ñëpp ñoo ko góorlu nga xamante ni xeet la conférence noonu lañu booylee internet bi noonu lañu booylee Twitter noonu lañu booylee Facebook noonu lañu booylee lépp loo xamante ni réseau social yi la ngir nit ñi wax lu la neex def lu la neex loolu musiba la laa mi suñ ko booylee rek àdduna ko parce que incha allah gis nañu baax ci émission bi di leen gën a yaatal waxtaan yi jëmale ko ci làmmiñ ndax mooy euh, fitna àdduna yëpp suñu aadama ci topp moom laa jëkkee sax ndax ormo bi ndax li mu kàddu alaaj moo moo tax ñu yëkkee ko ci réponse yeeg ak tontu yi li ci topp mooy muqaddam moom it ah li ñu bëggoon def ñun ñëpp suñu biir xol moom la ñu defal mooy gërëmu ñu aadama yëpp moom la moom la ñu defal moom it kenn du ko fay tabarakallahu ah wax na lu tamit lu am solo mu ne alaaji Moodu fu mu toll mooy ànd ak taal yi daan na wax loolu mu ne na ngeen xam ni boo nekk maa ngi seen biir daan nañu wax tamit ne ku ma ci yabal ci bërëb maa la fi jiitu ma xool ko ma ko mu xel waaw daan nañu wax loolu daan nañu wax tamit ne ah maa ngi jiitu lu ci nag àgg yi waaye su ma baaxoo pour nga mën a jël ci àdduna pour nga mën a jël ci àdduna lu waay ñaan jaare bi mooy yàlla def. yaakaar naa ne kenn ku ci ñun pour nga ko mu xasal waxee àgg koo jaare xalaat ñu nga mën ko jël kenn yàgg sa bopp la yàgg yàlla la yàgg yàlla ci waaw xorom ji gars yi ñuy dégg ci réew mi yëpp yëpp seen i kàttan la ñu jël. seen seen i leen ñu seen i biir rot ñëw jël seen i oto dugal ba ci ruuxu saraatee boobu dugg ci biir xamul lu jël seen i problème dem seen yoon waaw su ma ko ñëwoon a tooñ ndax ñun dañuy laaxatu ma tudd seen i tur ndax ñu bëri xam naa leen su ma xëyee dëkk dëkk bi waaye su guddee ci lañ ñëw c'est ça kon yàlla yàlla fay ñu ko tabaarakallaahu soxna Awa moo tëj ñaan gi xam naa ni moom it moo tëj waxtaan bi ndax ñu ñàkk sax dañuy ne ñu bëggoon laal waaye dañuy bañ jotaay bi yàqu tabaarakallaahu moom it ku baax la ku baax la magam yaayam bopp soxna aar kenn gënu ma moom jigéen ñi teel a jël salaatul faatiha te di ko jëfandikoo soo gisee ni ñu yëwee rek nga xam ni bu baax la salaatul faatiha moom koy jàng rek da ngay baax waaw te maam yàlla yàlla moom guddal seen dox boobu kenn gënu leen kenn ëpp leen pas-pas ci daara bi. Hmm. tuuram laa duggee ci daara bi tuuram. waaw mu ne tuuram soxna Awa Ndiaye la duggee la suñu bàcc fekk ñu dugg ci daara bi. romb rek dégg ñuy ngeen ngeen zikar. Hmm. tuuram. Hmm. masul masul sox. ma ñëw ci moom ne ko ñuy tuur fii mu ne ma waa waa sax yi. ah doomu amal tuure bu gudd. benn frère am moom aal tuwee bu gudd ma yëg ci kaw nuyoo ma ne sax suuf damaa ñëw rek toog déglu ba mu tas mu génnaat dem kon jour boobu laa am cofeel dugg dugg foofu man kenn indiwu ma daanaka damaa dégg ngeen wax seen wax neex ma boobu nag teewul nag maa ngi maa ngi ànd ak alaaj moom ah, waaye nag ci laa duggaatee foofu ba tey wax dëgg yàlla kon li fekk kon aw mi yëpp bokk na lu ñu liggéey. waaw kay loolu yéen a gën di dégg. donc kon moom it baax la jiw baax la moom jiw jiw la. waaw jigéen jigéen bi baax la te toujours moo ngi ànd ak ci boppam su ñu lu baax def ko xam nga pour xam ku ñu jóg moom mii dana ñëw daayira moom doo ko daan ñëw xamante ni moo tax sentir duñ seen koor sentir duñ seen tiit wóor na wóor yàlla ni képp ku déggoo sikkat yi ku dégg bi kat di karaay sax ñii dañoo wóoroon ndax ni mu dëgëree te am solo te te wér te suñ plateau bi ko dégg may tey ci yàlla tabaaraka laaw gars yi seen yaram tàng te loolu nag moo baax koor da koo yokk suñu cofeel ak suñu pas-pas ak suñu ci jàmbaar waaye waru koo wàññi. yal na yàlla dimbali. kon tabaraka allahu ah ñoom ñu dajale rek am na ay contribution yu bëri ak ay euh, euh, ak ay question yu bëri yoo xamante ne dañ koy répondre partiellement mais incha allah dina jël jël spécial boo xamante ne. du ñu def waxtaan waaye dañu ñëw directement ci question yi ak contribution yi. maa ak heure bi yëpp moom si moom it incha allah ñoo ngi bàyyi bu baax kon yàlla ñu yàlla dimbali yàlla doon sutura yi yàlla doon teraanga yi laaj moom yàlla yàlla yokk leer yàlla yàlla yokk leer yàlla yàlla yokk leer yàlla ko yàlla gërëm yàlla ko yàlla yërëm yàlla yàlla yërëm te lépp lu tax ci moom yàlla ko yàlla defal yàlla yi ñu soxeel bu mu toll bu mu toll yàlla yi ñu soxeel bu mu toll yàlla yàlla dañuy yokk bu ñu soxeel ci moom heure bu ñu nooyee rek yàlla yàlla yokk heure bu ñu nooyee rek yàlla yàlla yokk heure bu ñu nooyee jàmm yàlla bu baax. ndax bu ñu ko soppee rek dina sopp yàlla dina sopp yéen. incha allah dinañ yàlla gërëmal. yàlla gën a yokk tabaarkalla suñu pas-pas suñu taw. yàlla bu ñu ko wóor mukk. yàlla bu ñu ko bàyyi mukk. yàlla bu ñu bàyyi xadaraan yàlla bu ñu bàyyi jabaram yi. yàlla bu ñu bàyyi maalaanam yi yàlla bu ñu bàyyi jàkkaam yi. yàlla bu ñu bàyyi imaam yi. yàlla bu ñu ko wóor mukk. yàlla bu ñu ko tënk mukk. yàlla bu ñu yàlla nax ñu di doole. yàlla bu ñu yàlla nax ñu di doole. yàlla bu ñu yàlla nax ñu di doole. yaa ngi ne dinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci seen i barke yu yàlla yu baax yi am ak jaay nga ñaaw alayhi salaam kon ñu mën a guddal rek incha allah comme li ngeen di jeexagul ñoo ngi féetaliwaat suñu ñaan jëmale ko suñu bàyyi alxaaji Amadou Ndiogène Dia ndax moom mii en la seen suñu tabaarkalla ko ñaanal yàlla yàlla ba gërëm moom suñu bàyyi alxaaji Ousmane Dia suñu bàyyi sax yu mu nekkoon fii suñu bàyyi mbay jaay ak moom ñëpp yàlla yàlla yërëm leen yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla baal leen yal na yàlla cural leen suñu bàyyi alxaaji boor gën na koy nuyu moom it di ko ziara bu baax ñu ngi ko di baal ñu ngi koy ziara bu baax a baax baax di ñaanal bu baax imaam Abdoulaye Ndiaye ñu ne ko fii yal na yàlla yërëm ko jéggal ko di ñaanal bu baax suñu bokk bàyyi na sàmm yal na yàlla yërëm ko jéggal ko ay wéy kër yal na yàlla bàyyi leen ak ko mbokk yi daal léegi mbokk dëkkandoo yi nekk ñoom ci yëpp yal na yàlla dolli seen wér dolli si suñu baax ñu bokk alxaaji Ilimane Gueye mooy ku bëgg moom laa jël ku gëm moom laa jël ah moom laa jël la gëm moom laa jël la gëm loolu moom bëgg naa ngeen xam ko ci li ma ci moom laa jël la gëm moom laa moo ko may wér moo ko defal lépp moo ko yaral boppam moom laa jël la gëm waaw dana xamee ko noonu dégg waaw moom laa jël la gëm waaye ak ñu ñaan sax yàlla wér la loolu it loolu yow xas naa ñu ñu te soppe la te lépp la xam naa ko nag na ah lii nga am ci alaaj mu ñu yomb la yomb la ngay nekk activité bi liggéey sa sa sa papa sa maam sa turandoo nan nga ko daan def semaine bu jot nga jël sa alal jox ko mm-hmm. fekk naa ba tàyyi jox ko nit wallahi aw bi ngay jox sa sa tànk yi di yëngatu mm-hmm. bis bu nekk jàng xawlu ba di ko ñaanal rek di dem sa yoon mm-hmm. waaw alal moom mi yaaraan jënd ay garabam yaa daan jënd ay garabam. yaa daan jënd ay garabam. yaa ko daan jox ay junni. yaa ko daan jox ay garab yaa daan defal lu nekk. sa boobu dara def la. ah léegi nag bee ah saa yu ñu feebaree wala mu nekk ci loolu trop trop mu mu mu dënd ko. du léegi dara. léegi dara am na ci cas bu bu bu triste initié. boo xamante ni million la daan jox sëriñ ak yi. billahi man xam naa ko bu baax a baax balaa daan def lu koo jotee gàmm jotee balaa daan julli man kay ma daan tere rek yëpp xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax waaye billahi ci la ko alaaj bi mu lu ci sëriñ ba ba mu feebaree ci la génn ci moom ci Dakar bii la ñu nekk léeg-léeg danaan la waxoon kii sax suñu bëgg fii wallahi France bi mu wuti yu ko xalaat ñu bëri xam nañ ko waaye féeteem boobu ma naan dundee di ko jox addiya di ko respecté di daw ci moom di sonn ci moom ba mu feebaree la génn ci moom seeti ko di jëndi ko xoolu ko teewal ko ñaanalu ko yónnee ko ñaan jaww ji daal di ko fekk ko ba mu xëy dee wala balaa ñu mu demee seeti ko loolu la ko wax mu ne ko ñaanal ma dégg ñaanal ma yàlla kii ma jël sama at bépp toog ko lu nekk ma defal ko tabaxal naa ko kër may naa ko oto addiyee bu nekk yóbbu naa ko suukar ko ay tonn laa dara yóbbu maa ngi feebar dëgg ci dalu dee xamul sax ci lu ma nekk xam nga ni kooku ñu gëm nga ko yaakaar ëllëg foofu fan laa jëm maa ngi lay ñaan nga bàyyi ma xam dina ñaanal yàlla billahi day tànn la jàpp dëgg la jàpp dëgg la jàpp yow kenn gërëm la da ngay moom kenn gërëm la kenn mënu la ci laaj bi ko daan defee ba mu baax nga jël ko dajale lépp ci laaj bi jël ko jox ko jël sa kaay bi jox ko jël sa njëriñ ak sa teraanga bi def ci jiwale ci moom waaw jël sa njaboot yëpp jiwale ci ñoom toujours moo ko am nañ ci yoo xamante ni tabaarakallaahu am nañ cër am nañ daraja am nañ lu nekk waaye yow yaa ngi sa njaboot yëpp ñoo ngi dem ci laaj boobu góor ñi jigéen ñi ñoo ngi dem ci laaj boobu ñoo ngi dem ci kër gi ñoo ngi sonn ñoo koy soppi pour jëmm ci nii demee ci ne li am benn benn ci kër ci kër gi. tolloo saako cër la toll bis bu nekk day gën a yokku kon yàlla yàlla doon ci kër doon ci kër doon ci dara te njaboot yi ñoom ñëpp yàlla yàlla baaxee leen. yàlla bàyyi leen doon seen doon doon jàpp mag bu baax ñu nekkal bàyyi Ousmane yëpp yàlla mag yàlla bàyyi ñun ñii ñëpp suñu soppee wóor ko moom moo tax suñu soppee wóor ko moom moo tax. Hmm. moom moo tax wax dëgg yàlla ak ñaar wóor yu baax ñëpp ko yaakaar teel a bëggoon yàlla teel nañu ci ñu ko wut a di nekk ci ñu wut di daay ko bokk nañu wut ñoom ñaar kese waaw ko fonk malade la su la gisee nga moom malade bi sax rek am na foofu dérangement ci yow waaw da ngay xam mais xam la di la bàyyi xel te ku yàlla may euh, xel ma rek su waxee ak nga kon yàlla yàlla dooli dooli dooli teraanga yi waaw waaw kay loolu lañ daan wax ñu wóor ko bu leen baaral sa mu gaaw na dal rek waaw moom moo moom ñii moom daan wax leen yéen xanaa xamu leen ni seen yëpp yi leen daan jàngee wut ko daan xam leen xanaa xamu leen ni seen yëpp yi leen daan jàngee wut ko dan daan yeneen koñ yi dan daan yebal seen ñaari membre wala seen ñett ñu ñëw fii di dugg wut ko seen malaay dem di ko exporté ko hmm. daan xam leen mën ko wax kon mu ngi jaam yàlla loolu du am loolu terangam waaye ñu ngi bokk na ci ñu mujj la tabaarakallahu loolu tey grand bi pare yàlla seetlu loolu lu trop waaw donc yooyu yëpp ay dara yëpp ay jéem a yàlla yokk leen gars yi ñëpp kontaan nañu baax ñëpp jiw nañu ah ah moom dégg nga wallaay wallaay noonu la ma ko wallaay wallaay wallaay mooy moom mii moom bàyyi at dañuy seet li bàyyi seet leen ci imam bàyyi ah bàyyi comment dire ñoom la ijaasa ndoo ci février loolu la ay Modou kum ijaasa bi mat na mat na sëkk loolu la ñuy def amoo dara la wuti bu ñaan mu ngi ci dara lépp mat na waaw yàlla yàlla doon leer doon doon jërë ngeen jëf jigéen ñi kontaan nañu bu baax jërë ngeen jëf ñu ñoo baax ñun ñëpp nañu ànd rek ngir te lii du sàmm ñoo ko njëkk a defal kaw waaw bravo ñoo ko njëkk a defal ci kaw suuf yaayam ji ñoo ko njëkk a defal ci kaw suuf mooy trente et un waaw loolu la ñu wax mu ne sama trente et un ans sama biir la maa ko moom boobu moo ko kenn maa ngi génn lépp maa laaj mu ne sama ndey ji ni mu ko fonkee kenn xamu ko waaye yéen xale ndaw ngeen jóg di ko ornal di ko màggal di teral jaamu yàlla yi di leen jox ñu lekk ñuy naan di ko def sama tur rek waaw loolu mooy rendement moo ko mënul boppam moo ko mënul boppam waaw nee na bëgg na ci bëgg boo xamante ni yàlla rek ko xam yàlla ko xam waaw lii tamit mu sàmm lii mu sàmm mu sàmm xanaa lii gën a yokk incha allah tàmbali def la yëpp natt la rek saa yi biy jéem ñun xamuñu la moom. yow lu bees rek ngay génn ku baax. looloo génne lu bees. waaw li ñu li ñu daal yàlla doon lay doon daal yi kon. Ah, euh, incha allah xam naa dimanche bi mooy li noppalu bi. ci la sëñ bool bi ci la ñu ñaanal papa. sëñ bool sow. waaw bool sow fii ci ginnaaw. ba déggee dimanche ñu bàyyi ko fa incha allah. jaay rek la bokk. te boobu duggee ba dee tamit moom foofu la koy demee. ak loolu dëgg yàlla ñu ngi bu baax def ko rek bu baax la wax dëgg waaw suñu bopp suñu saaba yi yàlla yàlla saaba bu yàlla yàlla saaba bu baax yàlla saaba ak boppu feebar yi incha allah. yàlla sax man kontaan nañu bu baax kenn kontaan nañu booy neex na loolu ak suñu moo di jaay waaw kon tabaarkalla bi ñu dem non